a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadinil amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du fayaquulul imaamul haafizul hujjatul alam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitabihi Riyadu s-Salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salati was-salam fi kitabil adab wa fi babi sadisi wa tis'in wa amma al-ahadith fa minha xadiisu Zayd ibn Arqama radiyallahu anhu alladii sabaqa fii baabi ikraami ahli bayti rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala qaama fiinaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatiiban faxamida allaha wa athnaa alayhi wa wa'ada wa dakkara summa qaala ammaa ba'du alaa ayyuha nnaas fa innamaa ana basharun yuushiku an ya'tiya rasuulu rabbii fa ujiib wa ana taarikun fiikum saqalayni awwaluhumaa kitaabullaahi fiihi alhudaa wannuur faxuduu bikitaabillaahi wastamsikuu bihi fahassa alaa kitaabillaahi wa raghaba fiihi summa qaala wa ahlu bayti udakkirukumu llaha fi ahli bayti rawahu muslimun rahimahu llahu taala wa qad sabaqa bi tuulihi kon <coughs> eh, al imaamu alxaafidu annawawi rahimahu llahu taala muy wax ah ci lii nga xamante ne nii mooy kitaabul adab chapitre bi nga xam ne mooy chapitre numéro euh, euh, numéro quatre-vingt-seize voilà chapitre numéro quatre-vingt-treize di wax ci baabu wadaa saahibi wa wasiyatihi inda firaaqihi li safar ba ni mu jeexe waaw ba ni mu jeexe léegi hadis boobu noonu euh, non bunt boobu ji ubbi woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal na gisoon aaya yi muy aaya yi nga xam ne ñooy ñaari aala aaya yooy nekk suratul baqara euh, moom la ci al imaam indi ba wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din ba ni nga xam ne moom lay wax ah ñoom qaalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim ibrahima wa ismaila wa isxaqa ilahan waxida ilahan lahu muslimun ah. kon mu ngi kon loolu foofu gisoon tey nag ñëw comme niñ ko waxoon ñu war a dugg nag ci wàllu xadiis yi war a dugg ci wàllu xadiis yi insha allahu taala eh, eh, léegi eh, amoon naa laaj <laughs> ah say yow da ngaa ne damaa pare saa laaj tontul aywa <laughs> Euh, hadith biñ la waxoon ne wa léegi nañ jëw ba ci biir waa mala hadith ndaal hadith yi fa minha bokk na ci muy hadith numéro lay commencé mu ne hadithu Zayd ibn Arqam waaw ma ne la woon am na ñaar ah Zayd ibn Arqam bi ak al Arqam ibn Abil Arqam ba am na beneen saxaab moo la doon wax fan yee est-ce la woon Aqram Saabit Saabit ibn Aqram wax naa la ko sax dimbali naa la moom laa wax keroog ghazwatu Mu'ta hein moom moo jëloon drapeau bi ne Seydina Xaalid hein jël drapeau bi biñ faatee ñetti généraux yi ne yéen jullit ñi xalaat leen ci ku ngeen koy jox ñu ne ko jël ko mu ne mukk mu jox ko Seydina Xaalid Seydina Xaalid ne ko mais yow yaa ma gën a yaa ma gën a jiitu ci l'islam te yaa ma ëpp ngëneel mu ne ko ma yaa ma gën xam xare laa wax te jëluma ko loolul ngir jox la ko allahu akbar muy Seydina Saabit ibn Aqram ñi Arqam la moom Aqram kon mu ne <coughs> hadiisu Zayd Arqam mooy Seydina Zayd ibn Aqram Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu mu ne alladi bi nga xam ne sabaqa rombon na fii baabi ikraami ahli bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam te bunt ba nga xam ne fa lañ doon traité di fa waxe teral waa kër yonent bi alayhi salatu wassalam di waa ahlu bayt alayhi salatu wassalam foofale nee na gisoon nañu ko foofee moo doon xadis numéro trois cent quarante-six xadis numéro <coughs> trois cent quarante-six mu ne nag ñëwoon na foofee euh, foo lañ ko indi léegi nag xadis boobu bon sauf que al imam hmm, moom la ne noonu la ko tudde affaire bi mooy chapitre numéro 43 baabu ikraami ahli bayti rasuulillah wa sallam wa bayaani fadlihim waaw al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne kon hadith boobu lay indiwaat fii rek ah moom lay indiwaat mu ne alladi ah, ma nga ne kon jàlloon na foofee mu ne qaala sayna Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu mu ne qaala mu ne qaama fiina rasuulullah mu ne yeneen may saa saam de dafa dafa taxaw suñu biir xatiban xaalam nekkoon ku doon sermone doon ñu xutbaal fa hamidallah mu sant yàlla tabaraka wa taala wa asna alayhi daal di koy bàkk wa mu daal di waaraate waaye fàttali nit ñi la nga xam ne mooy seen boroom ak ragal seen boroom ak yi jëm noonee léegi bi mu defee loolu moom alayhi salaatu wasalaam summa qaala bokk na ginnaaw gi mu ne amma ba'du ah ginnaaw yi ala <coughs> ayyuhan naas ee eh, yéen nit ñi fa innama ana bashar man de mbindeef laa yuusiku léegi rek ay yatiya mu dikkal ma rasuulu rabbi sama ndawal boroom fa ujib ma daal di koy tontu mooy ndaw bi nga xam ne moom la boroom bi jox muy jël bakkanu nit ñi qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un waxal ne <coughs> ki nga xam ne mooy fab seen ki leen di faat si di jël seen bakkan yi mooy malaakaam diyee bi nga xam ne boroom bi moom la chargé ci yéen ngir mu jël seen bakkan yi borom bi nag yonentu way saa ne léegi rek sama dawul borom daal di may woo te bu boobaa dinaa wuyu bu dikkal ma te bu boobaa dinaa ko wuyu wa anata taarikun aji bàyyi laa fiikum ci seen biir saqalay ni ñaari digg bopp waaw ñaari digg bopp waaw ñaar yu diis ñaar yu diis ñaar yu digg yu dëgër yu diis awalu <coughs> hein awwaluhuma bi jiitu ci yu diisoo yee te am njariñ te ngeen war cee jàpp waaw nekk lu diis lu dëgër fa yàlla ah mooy kitaabullah téereb yàlla bi fiihi nekk na fa alhuda ngub dële wan ak leer fa xudu bi kitaabillah kon nag jël leen te jàpp leen dee leen doxe di dunde téereb yàlla waaw di ko dundal te bañ di ko dunde te du ngeen def dara waaw kon jël leen ci téereb yàlla la tee leen ci mooy leen wastamsiku bi te ngeen ci mooy jàpp ci lu ngeen man léegi nag mu ne fa xassa ala kitaabillah yeneen bay saa saam ci téere bi yàlla bi alquran wa raghaba fii xemmem loo ci nit ñi summa qaal ginnaaw gi mu ne wa ahlu bayti ñaareel bu diis bi waaw waaw kóllëre bu diis gi beneen bi mooy lan mu ne ahlu bayti sama waa uzakkirukumullah maa ngi leen di fàttalikoo borom bi di leen du di leen fàttalikoo yàlla di leen seet yàlla fii ahli bayti ci sama ñoñ sama waa kër waaw fii tawqiirihi waaw daal di leen wekk di leen xoole seen bëtu maam ba di leen di leen teral ngax seen maam alayhi salaatu wassalaam waaw loolu nag taxawoon nañ ci léegi mu ne rawaahu hadis bi solo na ko muslim al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj ibn muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi al imam mu ne nag hadis bi waqat sabaqa bi tuuli romboon na nag ak guddaayam moo tax fii la ci yem hadis bi comme niñ la ko waxee léegi ci chapitre 43 garab numéro 43 fa la ko indi woon baabu ikraami ahli bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa bayaani fadlihim moo doon hadis bi njëkk di nga xam ne moom la indi woon muy 447 6 boo fa demee di nga fa fekk ci guddaayam lépp ah, <laughs> ñaari hadis kete la fi bii ak bu Seyna Abdallah ibn Umar bi mu doon wax Seyna Abu Bakar doon na wax naan urqubu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi ahli bayti dee leen <laughs> dee leen bàyyi xel di seet tamtal yonent bay saa saam ci waa këram lu ngeen jàppaloon yonent bay saa saam bu fi newee di ngeen ko terale noonu na ngeen ko defal waa këram waaw Allahu akbar kon bi lu Seydina Zayd ibn bi nag foofu la njëkkoon di kon loolu lépp lañ caa waraan a wax daanaka waxoon nañ ko foofu moo tax duñ ci dellu te foofu la gënoon a yaatu fii da koo tënk xadis bi nag fii mooy dernière boo xam ne la ñëw bañu kaa gisee waxoon naa la ne xadis bi insha allah war na ñëw xadis 712 mu ngi nii fii lay mujjee ñëw du ñëwaat insha allahu taala xanaa bu amee lenn luñ ci yokk mooy lëkkaaleema bunt bii di wax baabu wadaa saahibi bunt di ah sa mbokk mi sa àndandoo waaye di ko di ko laay biir di ko conseiller jamono ji ngay tàqalu ko moom ngir mu tukki wala leneen eh, wa du'a ilahu wa talabi du'a min di ko ñaanal tey ñaan moom itam mu ñaanal la waaw hadith bi dañ naan sayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci tukkeem ba nga xam ne nit ku nekk ca ngay jaar waaw muy faat waaw nga xam ne mooy ndaari ji nga xam ne moom kenn du ko wicc waaw ala kullu mawludin wa in taala umruhu sayad'uhu da'i halkatin fayujibuhu waaw <coughs> borom zajrul qulubi alayhi ridwanul malik mu ne ala kullu <coughs> nit ku nekk <coughs> nusa fan fan gudd gudd gudd gudd kay woote di jëme ci faatu ci alku dina la alaa kullu nafsin araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falil min bahril mamaati nasiibu araaka gis naa la yow mu sàggan yow mi fàtt nasiital mawta ngay fàtt fàtt la ko diyee ma ne la man Maodo radiyallahu wal mawtu mawridun ma ne dee dalay eh, eh, lii la ab teen la boo xam ne rootukaay la boo xam ne ku nekk am nga fa baag boo xam ne wala kaas boo xam ne yaa koy naan kenn du la ko sexal yaa koy sexal xawoo te amul na ma ko diw naanal j'ai des affaires à faire non non falil kulli min bahril mamati nasibu ku nekk géeju dee déegu dee teenu dee océan wu dee ku yàlla bindaam nga fa kaas te yaa koy naanal sa bopp kullu maghluudin wa in taalat salaamatuhu yawman alaa alatin hadbaa mahmuulu naa noonu la ko bàyyi Seydina Ka'b ibn Zuhayr waxoon muy Zuhayr ibn Abi Sulma ne bokkoon ci les grands poètes de l'Arabie avant l'islam di ñëw Zuhayr ibn Abi Sulma bàyyi Seydina Kaab ak Kaab ak Budayl Budayl ñu radiyallahu anhu maa tax mu ngi nekk saxaaba borom Burda bàyyam mu ne nit ku nekk bakkan bu nekk ala kullu nafsin wa in taalat salaamatuhu yawman ala alatin hadba mahmulu bakkan bu nekk gis nga sax pekelek sag mucc lu mu gudd gudd gudd ci àddina bii ah saay santé de fer non bu boo gis day mel day dina nekk jeune quoi alors que boo mag paay yëpp moo leen mag ah non moom c'est que boo boo ko doon foog gisee paay da ngay foog ne paay ko jur alors que moo leen nag paay ku ci nekk mënoo yëkkati tànk bu baax mais moom day day cëppi cëppi di daw di di futti waaw ah. di ko piqué rek <laughs> waaw. mais bés dina jot ala alatin hadba mahmulu du mu gudd gudd bés dina jot ñu yedd la ci benn jaag <laughs> moom la wax naan jaag rek ñoo <laughs> xam ne lu kawe ci lañ lay teg yëkkati la di yóbbu ca baa meele looy mooy ñi bari am na ñoo xam ne amuñu loolu de waaw gaa yi duñ gis seen koor nangama ki nangama nangama ki nangama waaw ra'aytul manaaya xatta ashwaa man tusib tumithu wa man tuhti yu'ammar fa yurami moo ko waxaat Seydina Kaabu Seydina Zuhayr non non Seydina Zuhayr Kaabu Kaabu mooy saxaaba mais moom avant l'islam la génn àddina bàyyi mais foofu moom yu garaaw la woon da ngay wax da nga naan mais waa ji xanaa la woon daa seetantal rek xam lu jaadu borom bi def ci moom xel mu sell. waaw mu ne ra'aytul manaaya man daal gis naa dee bi ma seetloo daal dee daal xatta ashwa moom daal day def nii comme kangourou boobu di tëb à droite tey mu tëb fële ci kanam tey mu tëb ci ginnaaw boo yow doo doo xam fan lay tëb dal mën na ci kanam nga naan xam naa beneen gauche bi la mu mu demaat ginnaaw nga naan xam naa ci ci droite la mu dem gauche mu naan nii mu tëb ca kaw mu ne dee daal gis naa ne noonu la mel waaw ashwa <laughs> day day day tatone day kii rek oh, au <laughs> hasard lay frappé ku mun a jiix tusibu ku mu laal nag ba muy def noonu ku mu dal sa kaw yow la ñuy dëjël bés boobu wala ñu mu dal ci seen kaw ñoom la ñuy dëjël bés boobu waaye ku mu fi déeg mooy ku mu laalul ah saa bu la fi ngay dina yàgg rek ñu naan waajee waajee masha allah barkeel na gudd na fat <laughs> waaye nag am na bés boo xam ne dina ko am yonent bi nag alayhi salaatu salaam alhamdulillah di ñu fàttali tukkeem bu rëy boobu te mooy tukkeem ñépp tukkeem boobu muy faatu muy fàttali saxaaba yi nag leen dénk moo tax mu ne leen fa innama ana bashar yushiku an yatiya rasulu rabbihi rabbi fa ajib wa ujib léegi rek man mbindeef saade mooy duma fi sax waaw yàlla bindul koy sax fii de képp ku baax koo dégg bu dundatul ak yow jaaroon na ci suuf waaw am na bàmmeel ci suuf wala xamuñu bàmmeel am waaw yonent bu baax booy dégg ñu ne ah moom nag Jérusalem nañ ko denc ndeysaan boo demee ca Jémin nee nañu xabru al Xaliil mu nga foofee nee waaw waaw jàpp ko noonu boo demee ca Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam gis nga ko fal wert bële ngay séen du yaa ngi koy génn sa waay foofu la xayrul bashari nekk kon kay xam nga ne <laughs> sallallahu alayhi wasallam <coughs> ku nekk ku ne <coughs> ci suuf nga jëm de moo tax wala tamshi fil ma maraha bul dox ci kaw suuf di ponkal ponkal lu loo fi ponkal ponkal lu bés dina ñëw yow loo ponkal ponkal lu matul sa carrière lu mu baax baax baax du mat quarante yow bi ngay bi ngay nekk jeune rek di dëgër nekk di waajal sa formation ba ak fa nga nekk ak yooyu loo téew néew néew ay seize ans dix-huit ans nga commencé siiw yow sa carrière boobu doo fa dem ba cinquante ans bu dee ci caaxaan yi ñu gis cinquante ans fa da ngay dépasser benn club dootu li jël ci nag façon bal bu mu neex sa carrière jeex bu la tax taxaw looloo doon ponkal ponkal lu mooy yow li nga ponkal ponkal lu ci kaw suuf lu tuuti la bés boo deewee nag di nga def boo mooy al millénaire ci biir suuf ne tekk nit ñi di dox ci sa côté bàmmeel boo moywul sax bu dee dañoo bëgg kër fa mu placé ñu far tabax ko dëkke la nga nekk ci suuf ne tekk gaa yi di dox sa kaw waaw Allahu akbar bu boobaa di nga xam loo fa yóbbuwul woo doon jëf ju rafet willee yi di moo tax tukki boobu nag yonent bay saa saam ne man léegi rek mindéef laa lii dal mindéef yee may dal waaw léegi nag léegi sama ñu yonentu boroom dikkal ma muy malakul mawti te malakul mawti moomee bu ñëwee woo ma dinaa ko wuyu de waaw waxoon nañ fàttaloon nañ keroog ni mu ko wuyoo ak keroog bi muy wax Seydina Abu Muwayhiba waaw <laughs> liñ demee ci almeeru Baqi yi ci guddi gi mu koy wax Abu Muwayhiba naan ko way way yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa ilaa nga ne mais tànnal des des ci àddina bi ba nu mën a neexe nga door a dem ajjana yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa laa yaa Aba Muwayhiba waaw ah, ko déedéet yow Abu Muwayhiba waaw ah, Allah ana axtartu liqaa rabbi thumma aljanna ah la ilaha illa la ilaha illa ne man tànn naa dajeek sama boroom ak àjjana moom la waxaat sayyidatu Fatima comme niñ ko gisoon keroog bi mu ko déeyee muy jooy jooy yu metti yi mu déeyaat ko muy ree reetaan yu metti yi mu malakul mawti jëlsee ba ma dem sama njawoot yow lay jëlsiwaat mooy yaa may ci yaa may yaa may njëkk a fekk ci sama njaboot mu kontaan bay reetaan di reetaan reetaan yi waaye ku ñuy tàgge ngay ree billaahi ñun duñu ko def <laughs> <laughs> <laughs> nga puuj <laughs> geenu mbaa bàccu mala lañ lay wax <laughs> ah yow daal sa ak gée daal moom nga teg si bët waaye nag di nga xam ne yàlla ay karim ma ne la sawaay yooyu yëpp waxuñu ko da ngaa wax kon ah yëpp yaa moom <coughs> kon tukki boobu nag yonent bi saa salaam ne léegi mu woosi ma ma dem wuy léegi nag mu daldi leen ñaax daldi leen laaye biir daldi leen conseiller kon istihbaab wada sa wada sa wada saahibi tàggatoog xam wax xeetam alayhi salaatu wassalaam dénk leen li jara dénk alquran waaw ci la njub gi fi la leer gi ne ku ko fi bàyyi wallahi laqad xasira xusraanan mubiina sànku nga sànkute goo xam ne leer man nañ kon lëkkaale baa bopp waaw kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala